dana ko fattaqillah ragalal yàlla wasbiri te nga muñ ci lii ma la wax kenn Seydina Jibril kat dama doon exposé ñuy jàngalante ku nekk di jàng alxuraan bi ma ak moom at mu nekk benn yoon at mii nag ñaari yoon la ko def te gisuma man yonent ma lay saa saam lu dul ne sama àpp moo jege sama tukki jóge ci àddina bi kon nag ragalal yàlla te nga muñ fa inni ni'ma salafu ana lak fa inni ndax man rasulullah kat sallallahu alayhi wasallam yow Fatima ni'ma aka baax as ki la jiitu ana man laki ñeel la yow mooy maa la dama laa jiitu àllaaxira rek dama laa jiitu beneen beneen dund gi waaw waaye nag xamal ne ëskëy ki la jiitu waaw dama la faa jiitu rek waaw comme la mu doon wax ci xabru yi rek nuyu leen ne yéen asalaamaaleykum yaa ahlal qubuur yaa ahla diyaar minal muslim minal muslimiin yéen da ngeen ñoo jiitu te ñun ñu ngi nii topp seen gannaaw di ñëw waaw ñun jàppuñ ne ñun inna maakisuun afa in mitta fa humul fa humul xaalidun est-ce que boo génnee àddina ñooy sax ñun jàppuñu ñu loolu de boo demee ci dëkk ab rob dangaa war a xam ne gis nga kii nii kii nii ñuy denc ne yow yow yaa ngi dox jëm ci bàmmeel bi yow moo tax yonent ma lay saa saab doon ko wax dangeen ñoo jiitu mais ñu ngi ci juste seen ginnaaw di ñëw waaw kon mu ne ko ni'ama salaf fa inni ni'ama salafu ana lak wallahi huwa salafuna waaw ñiy bañ moo salaf yonent ma lay saar saar ne nee na salaf salaf mooy ki jiitu woon ci yiw <laughs> dañ ciy dollee as salafu saalix jublu ci mag ñu baax ñu wax naa la mag ñu baax ci diine l'islam ci saxaaba la tàmbalee ñooy salaf yi ak trois générations yooyu en ñoom la wax salaf yi waaw ñi nekk fii ne ñoom ay salaf yu mooy ñoo xam dañ ne ñoom seen tànk dañ koy teg fii fa ñooñu tegoon seen tànk léegi nag léegi nag man yéemu naa ci koo xam ne ni ne jullit la yu'minu bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam rien que mu dégg gaay ne ay ñoom ci tànk ñooñ lañ bëgg a teg seen tànk mu jàppe leen noonu te suñu façon réew yii nii ñu nekk ay Sénégal yi nii dañ lay entraîner ci loolu waaw dañ lay entraîner ci affaire boobu que gis nga mooy yi nga xam ne yonent ma lay saar-saam da ko doon utile ne maa ko wax sayyidatu Fatima nee na baayam moo ko wax moo ma ne fa inni ni'ma salafu ana lak fa inni man rasulullah ni'ma salaf ëskay ki nga xam ne moo la jiitu ci yiw ndax dem euh, wuyu ji sama borom ba yiw moo ko ëpp doole ana man lekk ñeel la yow Fatima ndax yow it di nga ñëw après te loolu ak évidence la boo xam ne moom kenn du taxaw ne man deewuma dee fan non gars yi ngi dee mais man je ne dee pas ah trouver quelqu'un d'autre moi je suis encore là <laughs> mooy ne suñu façon réew yii nii boo ci nekkee dañ lay entraîner ci loolu ak réew yi nga xam ne ñoo leen forme dañuy fexe ba moo yi nga xam ne baat yi nga xam ne mais su yonent ma lay saa saa ma ko doon wax ñu diaboliser ko waaw ba daanaka jullit bi wax ko rek dootu ko ñeme dootu ko ñeme xam nga mu diw salaf yi la loolu gaa yi balañ ko dañuy ñu boo leen ko waxee ah, non non non non non je ne suis pas salafi non non non te salafi mooy lan en tout cas man de masumaa gis waliyu boo xam ne du salafi masuma koo gis waliyu nag jeex na bu mag bu bu boo xam ne réellement moom la waxuma ñun ñi ñu jàpp ne waliyu lañ te doonuñu bu dee ñun Sénégal li ñuy wax. ci mag ñi ñuy wax kurul de salafi la mooy fa yonent bi alayhi salaam tegoon tànkam saxaabaam yi teg ci ta teg fa seeni tànk ñoom fa la ñu ñëw teg fa seen tànk loolu de mooy salaf mooy salaf yi ku naan salaf yi mooy partisan des salaf mooy partisan trois première générations yi nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne xayrul quruni qarni siècle yi gën mooy sama bos ak bi ci tegu ak bi ci tegu te ñooñu ñooy ñi nga xam ne boo seetloo liggéeyu l'islam bi yépp ñoo ko def saxiixu saxiix yi yépp ñooñu ci génération yooyu lañ bokk trois yooyu ñoom al imaamul Buxaari ñi leen jiitu al Ahmad ñoom ay imaamu euh, euh, Abdurrahman ibn Mahdi ñoom al imaam Abu Dawud euh, Sulaymaan as-Sijistaani borom Abu Dawud at-Tayaalisi ak ñoom ñépp ak ñoom Seydina imaam ash-Shaafi'i al imaamu Ahmad al imaamu Maalik al imaam al-Awzaa'i al imaam Abdullah ibn al-Mubaarak al imaam al Hushaym ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Shu'ba mais ponkal yiñ fiy tudd al imaam Abu Hanifa ñoo ñépp ci salaf yi lañ bokk yow nag nga toog ne non non man moom saay man wax ma je suis je suis je partie de la confrérie de diw moo ma gënal nga naan ma salaf non non non ne me salaf yi non <laughs> xam nga kooku mooy xamul dara xamul ne moom tariixa ba mu bokk sëriñu tariixa ba salafi la en tout cas noonu la doon décrire boppam mooy lan fi yonent bi alayhi salaam tegoon tànkam xooluma keneen falaa ko teg mooy ñi jiitu ci yiw rabbana ighfir lana wa li ixwaanina sabaquuna bil imaan mooy sabaquuna googee salaf ñi ñi ñi ñu naan salaf mooy trois premières générations yi commencé ci saxaaba yi radiyallahu anhu léegi nag léeg-léeg dañ koy joyal ci ñu jiitu woon ci lu yéew dox waaw yonent ma lay saa saab ngi gis nga mooy yi nga xam ne yonent ma lay saa saab da doon utiliser di ko wax fa ana ah fa inni ni'ma salafu ana lak waxuma ay waxuma rek kaawu boo fii bon c'est que sawaay yow itam bon fii nga xam ne nekk sawaay ci biir métro bi naan ana salafi man ne kan moo la wax nga nekk ci métro bi naan ana salafi kan moo la wax sax nga nekk ci métro bi naan ana muslim man jullit laa kan moo la wax lool mais dama ne biir Sénégal ci boppam nga ne fa yéen yépp ngeen jullit rek ñu ne la salafi rek dangay ngay bañ te kenn naw yéen yéeni neen la xam nga ne mos loolu taxu ñuy wax loolu taxul ñuy wax loolu taxul ñuy wax xam nga ne mooy nii ñun gis nga faiblesse gi ñu ne <laughs> waaw uy kenn nekk naan ay moo c'est vrai mooy moowu allahu akbar waaw dem nañ ba daanaka saay en tout cas fii ju tugal gars yi doo taxaw ci mbedd mi naan allahu akbar wala di wax téléphone ba ne ba kontaan nii di wax ak kenn allahu yow yaa ngi koy seetaan <laughs> bala ñu ne ah terroriste waa waa GIGN ñëw na <laughs> parce que waa ji nee na akbar léegi allahu akbar eh, yusayyiru al wala qaa'iluhu irhaabiyya mata hadatha hadha fi qarni vingt-et-unième siècle de hadath <laughs> nga gis loolu c'est extraordinaire waaw mooy pays yu mel nii nii suñu réew yi day ba pare gaa yi teg ko ñun ñooy ñun ñoom ñoom yoonu mag ñi tariixa yi lañ nekk waaw suñu mbokk salafi yu ne yi man yéen xamu ngeen li ngeen di wax waaw man nga ni am na ñoo xam ne bu dee ci pour rek ñoo xam ne ñoom dañ koy wootewu ngir loo xam ne luñ leen di euh, pour ñu leen di mën a xam ndax ñoom loolu lañuy ñuy woowe seen bopp loolu sax man nga ne waaw ñi nga xam ne ñooy woowe seen bopp salaf mooy ñoom la ko nit ñi xamee waaye loolu garaawul mais le fait yow nga bëgg cee sa bopp ne man nag c'est que ku la ko wax nga mer bay waaji fut ci loo xam ne yonent bi alei satu salaam mas na mas na ne man lii laa fa inni ni'ma salaf <coughs> fa inni man Fatima ni'ma askay ni'ma aka baax aka rafet as ki nga xam ne moo la jiitu ana man la ki ñeel la allahu akbar